mu ngi tuddoon Kaab Seyyiduna Kaab ibn Malik ibn abi Kaab ibn al-Qayn ibn Kaab ibn Sawaad ibn Ghanm ibn Kaab ibn Salima ibn Sa'd ibn Ali ibn Asad ibn Saarida al ansaariyu as-Salamiyu kon Kaab la tuddoon di doomu ku ñuy wax Maalik Maalik di doomi Abi Ka'b Abi Ka'b di doomi Alqayn Alqayn noobu di doomi Ka'b Ka'b di doomi Sawaad Sawaad di doomi Ghanm Ghanm di doomi Ka'b Ka'b boobu di doomi Salima mi nga xam ne moom lañuy dàkkantele waa batnu boobu min al salima di doomi saad saad boob di doomi ku ñuy wax ali ali di doomi asad asad di doomi saarida moom seydina kaab al ansaariyu assalamiyu waaw ah. moom nag dàkkantalam ah. am na ci doomam yi kuy nettali ne dàkkantalam kaanat kunyatu Ka'b ibn Malik fi ljaahiliya aba Bashir fa kannaahu nnabiyu sallallahu alayhi aba abdillah mu ne dàkkantalu Ka'b ibn Malik de suñu waajur te ah, jaahiliya mooy laata lislaam di ñëw aba bashir la mooy abu bashir moo doon dàkkantalam waaye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi soppi dàkkantal goog fa kannaahu nabiyu sallallahu alayhi aba abdillah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi koy jox beneen dàkkantal muy abu abdillah te moom enfant unique la woon mooy Seydina Ka'b ibn Malik Malik mi ko jur benn doom kese la masa am muy moom muy Seydina Ka'b bi bin Malik radiyallahu taala anhu moom nag Seydina Ka'b ibn Malik bokk na ci njëkk tuub ci wàllu Ansaar laata yonent bi alayhi di fa ñëw di gàddaay Medina moom tuub na ndax fekke na al aqaba waaw fekke na aqaba mooy jamono ji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ut ku ko dimbali ci lislaamam gi parce que waa Quraysh gëmuñu dara waaw waa Quraysh weddi nañu ko dem na Taayif dara doxul muy laaj tribu yi di seet ana kan moom aleyhi salaatu wassalaam moo koy jàppale ci diineem ji ba ni nga xam ne ci la ko waa lamsaar aleyhim ridwaanul mannaan di ko nangoo fate nangu koo jàppale moom aleyhi salaatu wassalaam lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi ay awnan muttasimi mooy aleyhi salaatu wassalaam loolu la woon masula deñ di désespéré wu déedéet mukk lakinnahu lam yazal masula deñ moom aleyhi wassalaam waaw di di xeeñcu di topp di dem seen foire yeeg seen marché yi fi muy am waaw fi seen foire yeeg seen marché yi di am lu mu fay def yaqfu min allahi di xeeñcu di yarju yarju min di am yaakaar bu du dog ah, ci borom bi subhaanahu wa waaye ngir am yaakaar borom bi dimbalee ko ci ay nit ñoo xam ne ñoo koy jàppalee dimbal goo xam ne du dog waaw wa baayaa karamal ansaara fi aqabaatin rabbi asbil ala yaa nga moom la moom gisoon nañu yooyu weer yooyu seydil xaaji malik radiallahu taala anhu wa ardaahu doon ko wax waaw mu ne ci bani nga xam ne ci lay jaayanteeg waaw waaw lansaar ñu tedd ñi waaw ñu tedd ñi waaw ñoom ñoom ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoo jaayanteek moom fan ci àqabaat yi waaw ca àqabaat ya mu ne kon rabbi yey suñu boroom asbil alayhim waabilal karami waaw yal na nga dotti sotti ci seen kaw waamey ngëneel ak nga waamey teraanga yooyu nag ci la bokkoon waaw àqabaat yoo yële moom bokk na ci àqaba yooyu am na bum ci fekke moom seydinaa Kaab ibn Maalik waaw ci ñoo ñële jaayante woon ak aleyhi salaatu wassalaam laakinahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi awnan geyra muttasim fa baayaca fi laqabaati rabbi asbil aleyhim waabil alkarami ah moom boroom xilaas seydina alxaaji malik aleyhi ridwaanul malik ñooñu nag ñetti aqabaat la woon ah moom la doon wax waawun la dal aqabati l ola wa baadu yabun wa baadu da jaahu sintaani bil janami waaw ah, ñetti la woon aqabaat yooyu ñetti aqabaat moom mii nag fekke na woon ci mbir yi voilà waawun la dal aqbatil ula wa ba'du yabun wa ba'da dha ja'ahu sintaani bil jalami moom nag Seydina Ka'b ibn Malik bokkoon na ci ñooñu jaayante woon ak alayhi nag ah allahumma asbil alayhim wa bil amin amin wa fa'alahu Allah te buur yàlla def na ko qad asbal alayhim waabilal karami allah ah fekk woon na loolu moom Seydi naa Ka'b ibn Malik radiyallahu taala anhu waaye nag bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam gàddaay see moom Seydina Ka'b ibn Malik waa ansaar amee moom loolu ba jox ko seen gage waaw accord que ne te dañ koy jàppale biir réew ma jàppale ko comme ni nga xam ne di ko protéger comme ni nga xam ne ni man manaw li nga xam ne moom la ñuy protéger seen bopp ak seen doom yi ak seen alal yi waaw bi alayhi salaatu wasalaam gàddaaye muy def politique am boobu nga xam ne bu am solo boobu nga xam ne yàggoon nañ ko gis muy la fra fraternisation moom Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu taala mu ngi ko boole woon nag ci li gën a dëgër Seydina Zubayr voilà parce que am nañu wax lu wuteeg loolu que ne Seydina Talha Talhatul xayri al Fayyad kene moom la moom la ko boole loon mais loolu du li gën dëgër li gina dëgër mooy na du seydina Talha la ko boole woon waaye seydina Zubayr ibn al-Awwam ndax am na riwaaya yu wér yoo xamante ne yu ñëw la comme ni nga xam ne noonu la jaare ci ibn abi xaatim mu jële ci baayam an Ahmad ibn abi Bakr al-Mas al-Mas'abi al-Mus'abi an abdirahman ibn abi zinaad an hisham ibn urwa an abihi an zubair ibn al-awwam càllale gaa ngoog de hmm? ibn abi zinaad ah mu jële ci hisham ibn urwa mu jële ci baayam urwa ibn zubair zubayna urwa jële ci baayam xoolal càllale gi mooy hisham a famille ñoo tegaloo hisham moo jële ci baayam di Urwatu ibn Zubayr jële ci baayam di az-Zubayr ibn al-Awwam xawaari rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam hmm? luy wone ne Seydina Zubayr kat moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam boole woon ak ki nga xam ne ba muy def fraternisation eh, moom mii la defoon ndax Seydina Zubayr dane anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aaxaa bayna Zubayr wa Ka'b ibn Malik waaw dina ñëw ci suytu xadis boobu ndax soxla nañ ko léegi nii mais loolu lañ fi soxla nii pour wan ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu di def fraternisation bi moom mu ko boole woon ak Seydina Zubayr moo ne woon mbokkam moom la mbokk mu ñoom ñaar la mbokkale woon waaw nga xam ne temps yi ku ci génn àddina dangay mën a doon ki ci des waaw muy loo xam ne maa shahidat maa shahidahu taarix taarix masula am ci histoire de l'humanité yonent yonent ma lay saar ma sa def waaw gisoon nañ seydina abdirahman ibn awf ah ak seydina saad ibn rabia ah moom baleen suñu yonent ma lay saar saam boolee seydina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu al ansaari dane ko inni la aktharul ansaari wala min aktharil ansaari wala la aktharul ansaari maa la waaw maa ëpp alal ci wàll ansaar te am naa ñaari soxna teg ci ah. xoolal sama alal ji ma xaaj ko ci bigg bi nga xool bu la ci neex jël ma jël bi ci des sama soxna yi ñaar lañu xoolal ku la ci neex nga jël bàyyi ma ki ci des ma fase ko après yow nga takk ko allahu akbar loolu moom wuu ah waaye yow dañoo xamante dëgg rek fii kan moo pare def loolu ku ñu ko waxoon kan ci ñun moo pare def loolu waxuñu la dara gaa yi seen doom jigéen sax boo leen bëggee léeg-léeg façon façon misère bu nekk dinañ la ko misère loo waxatuma laa nga naan <laughs> waay waay alal san ay eh, sa ñaari kër yi nga yor am nga boo am almadi am nga boo yor fële <laughs> caaroy sur mer sawaay léegi tànn gëne sa mbokk ndax yàlla kese tax xoolal ñaari kër yi nga tànn ci bu la neex ñun buñ ñëwoon sax ba koy def dañ naan ko non bu almadi bi nag bon moom laay garde léegi am naa kër fële caaroy sur mer jël ko quoi <laughs> parce que moom mooy valeur que fii déedéet moom deful noonu de ñoom defuñu woon noonu moo tax wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ñoom saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa radiyallahu anhum noonu la leen yare woon di début bi moo tax tàggat moo tax waa lansaar euh, ba leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee te tamit ñu ko supporter keroog Hunayn bi leen ne yéen moom jox ñépp baleen waaw parce que ñoom dañoo yàgg li ñu li ñu am di ko bokk ak nit ñi ki nga xam ne moom miin na loolu bu ñëwee ne ko tey doo am li ngay am mu ëpp loolu mooy man alayhi salaatu wasalaam kooku du garaw mais comme ci doonoon danga naan ah <laughs> bon yàlla baax na yooyu yëpp baax na waaye nañ ma jox ba pare rek waaw wal iyaadu billaah waaw nañ ñu jox ba pare rek Seydina Ka'b ibn Malik nag moom la boole woon ak Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xam ne nag ci la Uhud am non Badar bi Badar amee moom demul lu tax demul kom ni mu ko nettalee ci xadiisam bi nga xam ne gisoon nañu taxriij bi bi ñuy gis bi ñuy gis tarjama Seydina Hilaal ibn Umayya ñoo bi ñu gis tarjama seydina muraarat ibn rabia bi ñu gisee càllala yooyu ñu la waxoon ne la yooyu ci nettali seydina kaab ibn maalik yu guddi yi nga xam ne dinañ ko gis càlla yooyu waxoon nañ ko moo tax jarul ñu ciy waxaat nii mooy xanaa ne rek imaamul buxaari mu ngi saxiixayni mooy imaamul buxaari muhammad ibn ismaayil ibn ibrahim ibn al ibn bardizbah al-buxaari al-ju'fi radiyallahu taala anhu moom moo ko solo ak imaamu muslim ibn al-Hajjaj abul xusayni al-Qushayri wan-Naysaburi raxmatullahi alayhi ah moom moo ko solo ak kan ak imaam ibn Isaaq tamit bokk na ñi ko solo ñi ko solo nag bari na du ñooñ rek waa asxaabu sunan mooy ñi ko solo bari ñoom musnadu imaamu Ahmad musannaf yi ñoom imam Abdurrazzaq as-Sunaani waaw mais ñi ko sooloo bari na ah foofu Seydina Kaabu nee na mu ne lam ataxallaf an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw fii ghazwatin ghazaha après mu am lu mu ci teg dinañ ci ñëw mu ne ghayra anni qad ghayra anni kuntu taxallaftu fi ghazwati badr walam yu'atib ahadan taxallafa anha innama xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuridu ciira quraysh xatta jamaca allahu baynahum wa bayna caduwihim ala geyri miicaad seydina Ka'b ibn Maalik alayhi ridwaanul Maalik mu ne masumaa wuute waaw yonent ma lay saar saam masula xareb xare bu ma demul ba mu des xare bi nga xam ne dinañ ko gis fala histoire am gina yaatoo muy xare bu mujj bu yonent bi alayhi salaatu salaam def boo xam ne moom demul waaw mu ne sauf que tamit am na beneen boo xam ne man dew ma waaye boobu duma ko compter duma ko compter lu tax ghayra anni kuntu waaw mooy am na boo xam ne dew ma muy lan mu ne ghazwatu badr badr dew ma lu tax demoo yaa Ka'b ibn Malik mu ne parce que walam yu'atib ahadan taxallafa anha yonent ma lay saa saam ŋàññul kenn te tamit mooy yeddul yeddul voilà yeddul kenn koo xam ne ñëwoo woon Badar neewul yow lan moo tax ñëw woon xare bii nga xam ne moom laa njëkk a xare kuffaaru Quraysh si laale ñoom laale gu wóor ñoom Abu Jahlin wa xisbe Abu Jahl Abu Jahlin wa xisbu Abu Jahlin ak gàngooram yow lan moo tax ñëwoo ci xare bi mu ne yonent ma lay saa saam waxul kenn lu tax ñëwoo ndax lan mu ne la mu ne ndax innama xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuridu quraysh waaw ndax yonent mi alayhi ba muy génn di dem Badar xare yóbbu ko woon njëggum waa quraysh mi nga xam ne moo romboon ba muy dem ñu rëcc leen ñu génn doon ko dab mu rëcc leen moom la yëg ne mu ngi mu ci retour bi di ñëwaat jóge na Shaam wa ala ra'sil qaafilati abu Sufyaan na Harb muy Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab radiyallahu ta'ala anhu fekk Abu Sufyan jiite woon convoi bi convoi de marchandise mi jóge woon Sham di ñëw waaw njëgg mi mu loolu lañ doon dabi te keroog gis nañ ca ghazwatu Badr yonent ma lay saa keroog ña nga xam ne sax yoru yoruñoon seen warwaay foofu ne xaaral ñu dem suñu kër jëli seeni warwaay ñëwaat dalee ne noonu duñ leen xaar parce que buñ leen xaaree damay ragal mu rëcc ñu waaw damay ragal li may ragal mooy ñun nañu génn léegi ndax damay ragal moom Abu Sufyaan mu daal di ñuy rëcc buñ leen xaaree mu ne looloo tax yeneen mooy demuñ woon ngir xare waaw moom njëgg maa ko taxoon a jóg xatta ba kera bañ fa demee nag jamaa buur yàlla boole allahu baynahum wa bayna aduwihim ala ghayri mi'ad ci loo xam ne amul benn benn amul benn accord mooy joxantewuñu rendez-vous ah. xam nga ghazwatu Badr kuffaaru Quraysh ni neewuñ jullit ñi nañ jot nañ daje Badr jullit ñi nit neewuñ waa ah, yéen Abu Jahlin Umayyatan na xalaaf ah. ñoom ñoom ñoom ñooñu waxuñ leen nañ leen daje Badr bu ko defee joxante nañ rendez-vous fa lañuy xeexe déedéet ñoom daal mooy buur yàlla dogal rek ñu daje fa waaw <laughs> waaw moo tax jullit ñi bañ jàppee waaja jaam ba di ko fitnaal buñ naan leen yow foo jóge yow ci njëgg mi nga jóge Abu Sufyaan mu ne déedéet man ab armée laa àndal muy Abu Jahlin moo ko jiite ak sangu Quraysh yi ñu jàpp leen duma duma duma duma duma waa ji duma ko duma ko duma ko fekk yonent mi alayhi salaam di julli bu leen bu bu ñu ko dumaa ba mu sonn a ah, mu ne leen waa kon baax na kon man ci Abu Sufyaan laa jóge buñ ko bàyyee ba mu dal mu ne jógewuma ci Abu Sufyaan fenn ci arme Quraysh bi ñu ngi ci ginnaaw montagne bi yeneen trois cent pare ne yéen daal yéen jaaxal ngeen. yéen bu leen waxee dëgg ngeen dóor ko bu leen waxul lu dul noonu ngeen baaxul. wax na dëgg Quraysh mu ngi fii ak seenu armée ci ginnaaw montagne bi waaw waaw. <laughs> ndax xaaru woon xare te tamit loolu taxu leen woon a jóg quoi ñun ñu ngi ñëw bëgg a récupérer ay marchandises am alal ah suñu alal yi ñu jëlal Quraysh sawaay Makka suñu alal yi ñu récupérer leen kii di ñu wax waxu xeex kii da waaru quoi ñu jàpp ko di ko dóor yeneen temps saa saa am ne baleen kii ah wax na leen dëgg li leen wax moo am Quraysh a ngi ci ginnaaw fii ngi ci ginnaaw fii waaw léegi nag waajal leen xam ngeen xaree fii ama ah. <laughs> loolu moo tax mu ne ba suñu boroom di leen dajale di leen boole ci xare ci loo xam ne amuñu joxantewuñu woon rendez-vous mu ne walaqad shahidtu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laylatal aqaba hiina tawaasaqna ala al islaam mu ne man nag Kaab comme niñ ko gisoon sànq mu ngi fekke naa ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal xadiisu fi saxiixayn fi saxiixayn mu ne walaqad te dëgg-dëgg shahidtu fekke naa ma rasulillah ànd ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laylatal aqaba guddik aqaba muy aqabatu mina yoo yële aqaba fañ doon daje di waxtaane naka condition yi ñuy accueillir yonent bi alayhi salaatu salaam ak lan ak lan ak lan fa nga xam ne ca lañ joxante woon seen miisaaq mooy ñoom ñu joxe yonent bi alayhi salaatu salaam jël ñoom pacte gis nga ba Seydina Abbaas ñëwee pacte ak waa Ansaar que ne buñ ñëwee dañ koy dimbali te duñu ko livrer ba Seydina al Abbas ne yii daal ñu wax bu ngeen man ngeen ko te Seydina al Abbas yooyu gëmagul bu dee d'accord ngeen ah ñu bàyyi leen ak moom mu ñëw ci yéen bu dee nag manu ngeen ko ngeen bàyyi kook ñun waaw waaw ba nim demee ci bay'atul aqaba yooyu yàggoon nañ ci mu ne wama ahabu anna li ba biha mashhad bad mu ne man nag aqaba yooyu man ku ma ne woon kaay ñu weccoo koo xam ne badar la fekk fekkewul aqaba yi ne ma léegi kambum na Malik nañu weccoo ci loo xam ne buur yàlla loolu lay def après mooy yow léegi yow yaa fekke Badar man maa fekke Aqaba bu doon ku ma ko waxoon ma bañ waaw mu ne wa in wa in kaanat badrun azkara fi nnaasi minha même bu dee ne Badar lañ gën a tudd moo gën a màgg ci nit ñi ko Aqaba yi mooy nit ñi <laughs> ñoom badar moo tax buñ nee saxaaba bi fekke na badar da gis ni yii yéet waaw doo tamit yéet tamit jar na ko <laughs> waaw ah même mu ne même bu dee ci nit ñi badar moo gën a rëy ci ñoom te moom la ñuy gën a tudd moo gën a siiwit waaw mooy badar moo gën a fii moo gën a féete kaw ci nit ñi voilà mais malgré tout ça man moom ku ma ne woon kaañu weccoo hmm? ma bañ non damay bañ ah non non non non ku ma ne woon kaa ñu weccoo Badar nga fekke ba man ma fekke Aqaba yow kambam nu Maalik nga jël sama place damay bañ waaw <laughs> voilà léegi nag euh, kon moom fekkewul woon Badar kon lii day wane ne fekkewul Badar mais fekke na Uhud ghazwat Uhud fekke na ko fekke woon na ghazwatu Uhud mooy nettali bi la doon wax bu seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu tañ la ne Hisham ibn Urwa moo ko jële ci baayam Urwa Urwa jële ko ci baayam di az-Zubayr ibn al-Awwam fu mu ne anna rasulallah seydina Zubayr luy wane ne moom mii Seydina Ka'b ibn Malik fekke na ghazwatu Uhud mu ne anna Zubayr ibn al-Awwaam mu ne sama baay de man Urwa di az-Zubayr ibn al-Awwaam moo nettali ne anna Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam aaxaa bayna Zubayr wa wa bayna Zubayr Malik moom moo mbokkale diggante Seydina Zubayr ibn al-Awwaam ak Seydina Ka'b ibn Malik bi ñu ñëwee mooy bi mu gàddaay see Medinatul Munawwara ndax Seydina Ka'b min al ansaar gis nañ ko sànk mu ne far tussa Ka'b yawma Uhud ñu gaañ ko nag bésub Uhud waaw mooy dañoo dafa xare ba ñu gaañ ko moo tax moom Seydina Ka'b ibn Malik comme ni mu ci siiratu ibn Hisham boo demee ci al-Mustadrak imaam al-Hakim soloo na ko dane moom Seydina Ka'b lamman kashafna yawma Uhud kuntu awwala man arafa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa bashartu bihi al-mu'minin hayyan sawiyya wa ana fi ash-sha'b fa da'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ka'ban bil-la'ma bi-la'matihi wa kaanat safra fa labisahaa ka'bun wa qaatala yawma idin qitaalan shadiidan xatta jurixa sab'ata ashara jurxa seydna Ka'b ibn Maalik mu ne lamman kashafnaa yawma Uhud mooy Uhud gis nga ni mu tare woon waaw jullit ñi daanaka début bi ñoo ko jëloon mu nu woon a ronu gën a yobbu Badar sax waaw comme le seydna Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu waxoon taalibeem ba waaw toog ci ci ci mbooloo mi moom ibn mawlana ibn abbas mu ne de buur yàlla masula dimbali jullit ñi nu mu leen dimbalee keroog bu si Uhud am kenn ci taalibe na ko ah waaw ah, déet ah, bon sëriñ bi yow daa mel ni <coughs> bàyyi woo xel ci li ngay wax de waaw mooy mel nii daal mbir mi daal bon Uhud saa yi ni ñu ko xamee Uhud Uhud Uhud nan lañ mën a waxe ne buur yàlla la mu dimbali foofu ma sotoo dimbali feneen te Badar ne fi Badar ak ni mu si mu ni mu bon ngañaay la fa am Uhud moos ma mujj nekk euh, kii euh, kuffaaru Quraysh ni ñoo mujj remporter mbir mi kon nag naka la euh, yow Mawlaana Ibn Abbaas moo wax mu ne ko bayni wa baynaka rasuul kitaabullah waaw sama diggante yow alquran moo ñu nettali mu dem ci saar biy nettali suuratu saar biy nettali ghazwatu Uhud muy Ali Imran ko voilà suñu borom nee na moom moo leen def ngeen gañe gaa yi hmm? id taxsu taxussuunahum bi idnillah ba ngeen leen di dog seen baat yi di leen rey rey gu metti ci ndogalu yàlla ah ngeen ñëw ba loolu yépp am mim naan mim ba'di ma araakum ma tuhibbun ginnaaw bi mu leen wanee lu leer kon dañoo commencé waa Quraysh ñu leen di góobaa ah, di góob seen bopp yi waaw di witt seen bopp yi ka annaha ah, thimaarun qad ayna'at ah, wa haana waqtu qitaafuha wal mu'minuuna ñoom ñooy comme si ñoom seen bopp yi daal ay ay ay orange yu ñor la ñu nekk ci seen garab ay mango yu ñor seen bésu heure witt leen jot na jullit ñi ñoo leen di witt Quraysh noonu la demee suñu boroom ne ma ñëw ba wan leen li ngeen bëggoon te mooy ngañaay waaw waaye ginnaaw gi ngeen am problème min ba'd ngeen asaytum ngeen moy digalu yeneen mi alayhi salaatu salaam ñane woon ca kaw mu ne leen bu leen fa jóge ñu jóge fi waaw loolu lépp am waaw kon loolu la Seydina Ka'b ibn nee na keroog nag bi nga xam ne ci la retournement de situation bi euh, ud Uhud ba Quraysh yi ala imrati Xaalid ibn al-Walid ñu daal di retourner mbir mi ba jullit ñuy rey ci jullit ñu bari ba ñu wax ci ci ci ci terrain de guerre bi ne qutila rasulullah ñu yëgle ne faat nañ yonent bi alayhi ñu bari daw waaw ndax xabaar bu mag boobu information bu rëy boobu dikkal leen mu ne nag keroog bi nit ñi daw ba ñu ne faat nañ yonent bi aleyhi salaatu man maay ci njëkk a reconnaître yonent bi aleyhi salaatu bi ma ko gisee dara dalu ko ci biir terrain de xare bi mu ne wa bashartu bihil mu'minina hayyan sawiyya ma ñëw bégal jullit ñi way ngëm yàlla yi bégal leen yëgal leen ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dara dalu ko waaw li munaaf li kuffaar yi wax dara amu ci mu ngi nii dara dalu ko waaw dara ko dalul mu ngi dund te mu ngi nekk ci jàmm te tamit mooy dara dalu ko sawiyan mooy ni meloon la meloon mu ngi jub mel ni meloon dara amul dara waaw mu ne te ana fi bi te maa ngi woon ci biir xur wi foofu ci ci yoonu mooy xam nga waxut am montagne la foofu noonu maa ngi woon ci côté bi noonu fa daa rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na yonent ma lay saar saam wooma waaw bila mate waaw daldi koy jox li nga xam ne mooy mbubb mbubb mbubb mbubb adaatu xarb mooy mbubb mi nga xam ne moom ngay sol mbubb koŋ ak li ngay kii ngir mën a jàmnaar loowaat ak yéeféer yi mu ne wa kaana safra te dafa suunoon fa labisaha Ka'b Seydina Ka'b del ràngoo mbiri mbubbu koŋ bi wa qaatala idin mu daldi xare keroog qitaalan shadiidan xare bu tar xatta juriha ba niñ koy gaañe sab'ata ashara jurhan 17 blessure am na ko keroog keroog nag bu ñëwaatee ca xadiis seydna Zubayr ibn al bi radiyallahu anhu mu ne keroog Uhud far tussa Ka'bun yawma Uhud mooy mii xeex nii dañu mujj blessé ko waaw dafa xeex bu bari blessure ba hein gaa yi jàpp ne day faatu ñu yenu ko waaw mu daanu ñu yenu ko di ko yóbbu mooy foratu sa waaw fekk mu nekk ku faible gaa yi jàpp ni hé kii di ngandi blessure am na ko waaw mooy blessure yi ñoo tax mënatula mënatula taxaw mënatula jóg fa jaa bi Zubayr sëy na Zubayr daal di koy indi ci yonent bi aleyhi salaatu mu ne walawmaata maata yawma idin Seydina Zubayr ne moom de Seydina Ka'b bu bu faatoon keroog la warisahu Zubayr kon moom az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu sayyidina moo koy doon doon mu ne fa anzala allahu ndax loolu la demee woon ba ni suñu boroom di wàccee ne wa ulul arxaami ba'duhum awlaa bi ba'd fi kitaabillah waaw ñi nga xam ne nag ñoo gën a yey ci doonante mooy ulul arxaam ñi nga xam ne ñoo bokk mbuumu jurukaay waaw mooy ñi nga xam ne ñoo bokk lien yu leer mbokkoo deret ñooñu ñoo mën a donnante ñooñu awlaa ñoo gën a yey bi ba'd leen li ci ñoom fii kitaabillah ci téereb yàlla bi ak ci dogalub yàlla bi nga xam ne mooy bi jiitu mooy ginnaaw li nga xam ne moo xewoon lii la buur yàlla mujj saxal voilà ndax moom yamxu llahu ma yasha wa yuthbit wa indahu kitaab buur yàlla shari'am bi waaye fa ñuy bind dogal yooyu ba mu des fi nga xam ne du changer ci law wax ummul kitaab voilà boobu mu wax noonu ummul kitaab du changer mais yeneen yi buur yàlla mooy changer lu ko ci neex waaw moo ciy changer yamxullaha mooy effacer buur yàlla lu ko soob charian bii noon la moo taxoon ngay gis àtte yoo xam ne doonu loon am naan sàngara dafa daga noonu ñi dañ ko doon naan buur yàlla moo ñëw effacer ko waaw wa min shajarati naxiili tattaxiduuna minhu sakaran wa rizqan xasana suñu boroom ne loolu nag rizqan xasana jooj dematul noonu innama alxamru walmaysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu waaw waaw ndax shaytaane moom innama yuridu shaytaanu an yuqi'a baynakum al adaawata wal baghdaa'a fil xamri wal maysir wa ba pare mu tere leen an dikrillah fa hal antum muntahun ndax buur seytaan yooyu yépp la bëgg ci yooyu moo tax ñu mel ni ñoom ñépp tamit ñu xaram ci bunt boobu voilà léegi kon mooy kon buur yàlla ba nee na ba nu buur yàlla di wàcce aaya boobu nga ci wàllu miraas yi moo tax léegi doonu mbokkoo googu mënatuñoo doonante ansaar yi am muhaajir yi man la doon ansaar yi wala ansaar yi di doon am muhaajir yi ci noonu waaw kon Seydina Ka'b ibn Malik noonu la woon de mooy fekk woon na Uhud tamit ah fekk woon na Uhud moom nag ab poète la woon waaw xare yonent bi aleyhi salaatu salaam yi nga xam ne ñoo xew avant neuvième année bi yépp fekke na leen <coughs> ay Hunayn mooy Badar boo génnee Badar daal Uhud yi yeneen yépp fekk na leen fatxu Makka gazwatu Taayif moo tax Taayif ab poète la woon moo tax Taayif ba ñu jógee Taayif la wax <laughs> baytam yam doon tëkkoo kii li kii wax parce que moom comme li imaam Muhammad ibn Sirin wax nee na Ka'b ibn Sayyidina Ka'b ibn Malik hmm? ab ah, poète la woon mooy poète yonent bi alayhi salaatu salaam parce que mooy moom bokkuñu ñu ci gën siiw Seydina Ka'b ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu parce que ñoom Seydina Hassan ibn Thabit Abdullah ibn Rawaha ah Abdullah ibn Rawaha Ah, moom moomale seyna abdallah ibnu rawaha moom it ci poète yonent bi aleyhi salaatu salaam la bokkoon seydina abdallah ibnu rawaha seyna xasan ibnu thabit est-ce que bi kaabu ibnu malik waaw am na beneen kaabu am bari sax moom lañ gën a xam ko que muy Kaab ibn Zuhayr ibn Abi Sulma boroom Burda bi waaw Kaab ibn Zuhayr gisoon nañu magu Bujayr <laughs> Kaab ibn Zuhayr Zuhayr ibn Abi Sulma sha'ir jaahili bu mag boobale moom mii dafa bokkoon ci poète yonent mi aleyhi salaam Seydina Muhammad ibn Sirin mu ne kanta Kaab ibn Malik mi fa kaana yadkuru alxarba yaquulu fa'alnaa wa naf'al wa yatahaddaduhum moom moom mooy ku ci nekk nag daa am loo xam ne noon nga doon défendre yonent ma lay saar saam ci say poème mu ne Ka'b ibn Malik mii moom fa kaana yadkuru alxarba moom moom da doon tudd xare yi yaquulu di wax mooy xare yi nga xam ne moom la julli ñi def waaw di wax yéeféer yi nga xam ne ñoo ci des wala di fontoo jullit ñi bu ngeen weddee laaj leen ñoom diw ak diw ñooñu ñoom defar nañ leen mooy ba bañu ci bañ ko séqéeg ñoom hmm. hmm. ba ñu ko séqéeg ñoom ñoom ñoom metti woon na ci ñoom wa laaj leen leen ñoom waaw naan faal naa def nañ lii def nañ lii ñoo faat ñoom diw ay comme ñoom abu jahlin ko weddi laajal Quraysh ak seen ponkal ya ya doon ponkal ponkal yu fi ñu jaar ak ñun fi ñu jaar ak ñoom wayata hëddaduhum di leen tëkku moom noonu la doon def di tëkku yéeféri mu ne wa amma Hassan kanta sayna Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu al ansari moom it gisoon nañ tarjama mu ne fa kaana yadhkuru uyubahum wa ayyaamahum moom moom ni doon def moom fi mu doon côté bi mu doon dugge kuffaar yi ci poemam yi mooy day xool seeni seeni ayib seeni defo ak seen xeex yañ doon xeex defet yañ ca amoon ca jaahiliya ah ak yi nga xam ne moom bëgguñ ñu siiw quoi tribu yi nga xam ne ñoom dañoo bon mbir mi aw xas la ci ñoom wala loo xam ne lu leen masa dal la bëgguñ kenn yëg ko say te Seydina Hassan shuara uy moom bu ñu waxee ñépp yëg ko moom ñoo doon les grands informateurs waaw ñoom presque ñooy ñoo yor média mooy tey équivalent média bi ñoo doon ñoom ñii ñooy shuara uy waaw Seydina Hassan mu ne fa kaana yadhkuru uyubahum wa ayyamahum da doon tudd seen seen seen seen eh, li nga xam ne mooy seen ayib ak seen xare ya nga xam ne dañ ci amoon i defet mu ne wa am ibnu rawaha fa kaana yu'ayyiruhum bil kufr kanta seydina eh, kii abdallah ibn rawaha moom eh, moom moom moom moom benn benn mbir la moom moom da doon ŋàññe ci yéef ci kéeféer gi ñu nekk moom moom foofu angle boobu la leen doon dugge voilà loolu la voilà léegi euh, mu ne moo tax moo tax te ngandum poète la woon kon loolu moo tax kii dina euh, mu ne moom moo tax dañ naan moom aslamat dawsun faraqan min baytin qaalahu Ka'b kene waa Daws mooy waa tribu ñoom Abu Hurayra radiyallahu anhu tribu yépp mooy xam nga ci Daws am na ñoo xam ne dañu fa doon jóge ñëw di tuub ñoom ak Tufayl ibn Amr gisoon nañ ko moom mën woon alakal moom bokkoon nañ njëkk tuub mu ne yeneen ci ma ne saa saam alakal waa Daws rek waa Daws daal ko leen wooy dara woo nañ leen mais tous ñoom moom seen kéeféer gi metti na yeneen ci ma ne saam ne allahumma di Dawsan waati bihim buur yàlla yàlla na nga gindi waa daw si te leen waaw da doon gis ñu ñëw jóge fa ñëw tuub mais seen grande tribu bi nag ah ñoom tuubu ñoon doonu ñoon tuub quoi imaam ibn Sirin rahmatullah alayhi mu ne dañuy nettali ci moom ne dane waa kii de waa daws dañoo dugg ci lislaam ndax tiit bayt boo xam ne kii da koo wax euh, kii da koo wax ibn kiñ la wax sànq Ka'b ibn Malik ci ñoom waaw mooy bim naan qadayna min tihaamata kulla watri wa xaybara thumma aghmadna as-suyuufa nuxayyiruhaa walaw nataqat la qaalat qawaati'uhunna dawsan aw thaqiifan mu ne fa balaga dhalika dawsan qaalu xudu li anfusikum laa yanzilu bikum ma nazala bi thaqif <laughs> waaw mooy ginnaaw bi nga xam ne ci la Xunayn am waa Saqiif gis nga dañ leen a dañ leen a duma ñoo ko waa Hawazin am nga ñoom ñépp a coalisé woon ñu duma ñu daw waa Saqiif dem Taayif ak lenn ci waa Hawazin hein ñoom Maalik ibn Awf mi jiite woon nag coalition coalition bi biñ leen dumaa nag ba séddale seenu màng ak seeni alal nag fi nga xam ne mooy Xunayn Seydina Kaab ne qadayna min tihaamata kulla watrin gis nga qada tihaama mooy iyu araab fii jege Makka non seulement dañoo waa Makka noot lañ leen ak suñu flèche yi ñoom moom jeexal nañ suñu flèche yi seen kaw ba moo tax gaa yi topp nañ ñu de waaw dugg nañ ci diine ñoom waa Makka gaa yi doon jege foofu yépp fatu Makka gis nga waaw waaw suñu flèche yi laa wax lañ jeexal seen kaw wa Xaybar summa arman na suyufa waa Xaybar moom ñoom lañ jëkke woon sax yahuud yi ne woon fii waa arab yi jàpp ne hé ñoom nag ñooy laala yée ñoom moom ku leen laal ku ne tey nga am problème moom seen tata yiñ leen xamee woon ginoon a baax ci arab yi tata ñooñu sax lañ njëkk duma daal di dem fatxu Makka voilà waaw <laughs> ñoom lañ njëkk a duma daldi door a dem fatxu Makka mu ne wa Xaybara Xaybar jeexal nañ suñu flèche yi seen kaw de mooy nërmeel nañ leen summa ginnaaw gañ ko defee nag arman na suyufa ba ñu dumaa ñii ñépp jël nañ nag suñu jaas yi dugal leen seen bari yi nag waaw nu xayiruha naan di tànnroo suñu jaas yi nag ne leen léegi yéen tànn leen tànn leen ñan ñoo ciy tegu <laughs> te kat walaw nataqat waat naa ne bu suñu jaas yi waxoon la xaalat lii la doon wax ne leen xawaati'un na ñi ngeen di dagg ñeneen ñi ñi ci tegu ñi ngeen xam ne ñoom ngeen di jëm ngir nër mel leen dawsan mooy waa daws aw saqifan gannaaw bañ paree ci saqif waaw gannaaw ba ñu paree ci saqif mooy aw saqifan walla saqif mooy saqif ñoom xam nañ ne pare nañ ci ñoom kon kay bu nee ñun de benn ba ñu dumaa péninsule arabique bi gaa yi foofu ay Makka gaa yooyu yépp léegi womatu nañ ci jullit nekk nañuy jullit waaw ñi doon balballu foofu yépp daldi nañ leen dugg dugg nañ ci lislaam ak waaw duma nañ leen ba ñu bañee ne kenn duñu kenn duñu dugg ci lislaam mais kenn du fi woote duma nañ leen ñoom ñépp wa Xaybar Xaybar duma nañ yahuudi mooy ba pare ñu jël suñu jaas yi nag roof ko nag suñu mbar yi nag ci seen bërëb yi ñuy dugg nu xayiruhaa dañ leen a bàyyi nag jaas yi ne leen léegi tànn leen quoi tànn leen la destination prochaine waaw mooy ñi nga xam ne ñoo tegu ci ñu war leen a nërmel mu ne waraw nataqat gis nga suñu jaas yooyu wallahi bu ñu waxoon la xaalat konoon te kon dinañu ne xawaati'uhunna dawsan aw saqifa ñi ci tegu te ngeen war leen a nërmeeli moon war leen a songi ci xare mooy waa daws wala waa saqif te waa saqif pare nañ kon ñun la mu ne falamma balaga dawsan ah bi nga xam ne nag ci la mbir mi agse waa daws jote xabaar kii bi bayt bi mu agsi ci ñoom ah waa daws ne é problème ak waaja am de xudu li anfusikum laa wax laa yanzilu laa yanzilu bikum ma nazala bi saqif oh waajal leen seen bopp de mooy jël leen matu waay teel a dugg ci lislaam balaa li dal waa saqif di leen dal xam nga waa saqif nañ mujje taayif dañ leen a mujjoon encercler gaa yi ne fa mais Maalik ibn waa Hawaazin bañ gëmee moom moo fegal wa wa wa kafa allahu almu'minina jaare ko ci Maalik ibn Awf wa huwa min almu'minin waaw Maalik ibn Awf moo tegoon pression waañan radiyallahu anhu gisoon nañ tarjamaam moo ne woon le chef de Hawazin moo dirigé woon armée kuffaaru Hawazin yi ba ñuy xareeg yonent mi alayhi salaatu salaam fi nga xam ne mooy Hunayn moom dafa mujj tuub yonent mi alayhi salaatu salaam ak waa Hawazin bañ tuubee mu def ko mu jiite waat waa Hawazin comme que yi Saqif Taayif foofu ñoom nag ñoo fa woon waa Taayif mënatuñu sax sàmm fu sori seen jur yi fu ñu génne rek ak seen jur yi Maalik ibn Awf ak jullit ñi mu àndal daal di dal seen kaw kon kay ñooñu taluñ di dem Medina wala di menacer jullit ñi ndax wakafallahu buur yàlla fegal almuminina way ngëm yàlla yi ne Medina ak Makka xare jaare ko ci Seydina Maalik ibn Awf voilà kon nag gaay ne hée waa daw si ne xuudu jëlal leen ngir seen boppu de ah gaaw leen xoddeeku bala ngay lakkale la de ah, daw ba ngay ami tànk ah, waaw fagaroo faju yooyu yépp la kon nag xuudu li anfusikum laa yanzilu bikum ma nazala bi saqiif ba bu ko defee li dal waa saqiif ci ay mbugal ci ay duma du leen dal ah gaa yi gaaw nag dem tuubi <laughs> voilà gaa yi dem tuubi waaw moom nag seydinaa Kaab ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah <laughs> poet bu mag a waaw bu maaga maaga mag sax masha allah <laughs> masha allah moo tax waa Quraysh keroog bi nga xam ne ci la eh, kii bi wàccee aay bi nekk eh, ci suuratu Shu'ara suuratu Shu'ara comme ni ko imaam Abdurrazzaq boroom Musannaf soloowe waaye ci moom it la ko imaamu ahmad ibn hanbal di taalibeem imaam ahmad taalibe imaam abdurazaq la sanaaniyu radiyallahu taala anil jamii bi nga xam ne ci la aaya ba wàcc hein ban laaya mooy aaya bi nga xam ne mooy mais nag càllale bu lër wér la bu dëgër a dëgër hein ndax imaam abdurazaq da ko jële ci Ma'mar mooy càllale gu siiw gi rek ah, Ma'mar mu jëla ci imaam az imaam az-Zuhri ah, jëla ko ci Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik an abihi mooy càllale bi xam nga moom mooy càllale bi bi nettali affaire histoire Ka'b ibn Malik mooy à partir de ak imaam Ibn ndax moom mooy madaarul xadiis bi mooy le pivot ci moom la xadiis bi di tourner moom ci moom autour de moom la xadiis bi di tourner mooy ci la ko nit ñi jële voilà moom kon mais ci kaw fii lañ bokkul mooy ci kaw euh, Abdurrazzaq Amamar wala foo lool boo jëlee imaam Ahmad danga naan imaam Ahmad mu jële ci Abdurrazzaq Abdurrazzaq jële ci Ma'mar Ma'mar jële ci imaam az rahmatullahi ala aljamii an abdirahman ibn Ka'b mu jële ci abdirahman di doomi Ka'b ibn Malik mu jële ci an abihi mu jële ci baayam di Ka'b ibn Malik voilà mu ci bayam di Ka'b ibn Malik voilà ba abdirahman ibn abdillah ibn Ka'b kële sëtam bi bi nettali bi nekk saxiixay nekk imaam al ibn Isaaq bii nii abd parce que euh, en fait Seydina Kaab ibn Maalik dafa am doom ju tudd Abdurrahman am sët bu tudd Abdurrahman loolu la bii nag Abdurrahman doomam ibn Kaab ibn Maalik ci moom la ko imaam az-Zuhri jële alors que fële Abdallah Abdurrahman di doomi Abdallah mi nga xam ne mooy doomi Kaab ibn Maalik voilà te Abdallah boobu moo doon ki ko doon conduire ba mu silmaxawee moom Seydina Kaab ibn Maalik mu ne bi aaya bale wàccee muy aaya bi nekk ci shu'ara aaya ba nga xam ne mooy wax ci wàllu shu'ara yi te mooy wax aaya manaan wa shu'ara yattabi'uhum al-ghaawun ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa shu'ara yattabi'uhum al-ghaawun alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquluuna maa laa yafaaluun ah bi bi yi wàcce aaya yooyu mooy park alquran dane mooy fin wu suratu shu'ara wa shu'ara yattabi'uhumul ghaawun gisoon nañ ko fan yële wa shu'ara uta poète yi gis nga poète yi taaxuraankat yi ci poète yi laa ilaha illa allah yattabi'umul ghaawun gaa yu beew yi dëggay ànd ak ñoom mais il faut nga nekk ku beew mën a ànd ak ñoom ñoom ñi leen di topp mooy beew gaa yi nga xam ne dañu dépasser les bornes te beew anam tara xanaa gisoo ne ñoom annahum fii kulli waadin ci xur wone waaw yahimuuna ñu ngi ciy xuus di fo rek di dépasser les bornes waaye wa an alam tara annahum fii kulli waadin ci style bu ne style way mooy hijaa aka ñoo mën a xasaate waaw da dégg ñu naan bayt bi mooy bayt bi nga xam ne moo gën a moo gën a ci ci ci waa ja daan wax naan ñun xaw ma bu ñuy kii sa fekk sa baay yi ñun ba ñuy nekk ci toolu xare di di di di di di kii di di di xare di xare njàmbaar yi yow sa baay mu nga ca kaw fasam xawma ma ci lanam di rey ay téeñ <laughs> mooy ñoom <laughs> waaw dañ lay wax loo xamante ne nii moo tax yooyu nag da doon metti ci nit ki daanaka léeg-léeg ñu dooroon ko xeej sax moo ko gënal jël flèche jam ko ko ci xol moo doon gënal ab sha'ir surtout de renommée de renom koo xam ne vraiment yé am saalab na imril qays ñoom tarafatum nu abd ñoom labib ñoom ñoo ñooñu moom buñ la waxee dara moo tax al ñoomin ñoom après ñoom al ñoomin mutanabi ak gaawe mooy gaa yi seen seen kii ñoom al kumayit ak gaa yooyu mais ñooñu après lañ mais temps jaahiliya ñiñ la yëkk a tuddal na le non ñoom antara gaa yooyu bu buñ la tuddee yée bés bu ñu waxee ci yow lu dul noonu moom mooy tàkk nga moom en plus day gaaw fe mooy day ñépp ko yëg waaw bu ko defee ñu lay jox misaal nag ci ci yooyu waaw waaw mais seen yu ñàng yooyu wala nga dégg te tamit dañuy dépasser les borom ci ban côté mooy bu ñuy tagg nit waaw bu ñuy tagg nit waaw dañuy dépasser les bon di wax yoo xam ne dalay leer ni li amul même bu dee ne dañuy exagérer mooy dangay ngay yëg ne ji day exagérer quoi waaw mooy comme ni ñu waxoon rek bu nit génnee àddina nga naan é eh, ki nga xam ne mooy dundal jën ca biir géej moo doon dundal ki doon dundal jën yi ca biir géej ak dex yi tey tey tey leel di di di nàndal picc yi ci asamaan yi génn na àddina xam nga waxoo dëgg waaw da ngay rek xam nga ne waa ji moo dundal jën yi ci biir géej gi hein ak lu mu baax baax moom la picc ci naaw ci asamaan si moom la <laughs> waaw waaw xoolal la kee waxoon ngir rek ak tamit bu ñuy puukarewu ci kaw nit ñi waaw ba may droit seen bopp loo xamante ni waruñu woon am droit bi waaw waaw waaw ñu doon wax fa najhalu fawqa jahlil jaahiliina waaw ku ñu tooñ <laughs> ñun moom ñooy ñi nga xamante ne nii képp ku ñu tooñ ñun au mu ne xam nga ku la tooñ mooy boo ñëwee day fayu nga yem ci liñ la tooñ fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi bu ngeen ñëwee bay fay fayu leen lu toll ni liñ leen tooñ quoi waaw waaw bu leen ko dépassé waa ji ne moom ñun moom ku ñu tooñ fa najhalu fawqa jahlil jaahiliina dañuy ñëw ba toññeer bi dañ lay def lu raw liñ ñu def xam nga loolu tooñ la waaw mooy fo si style yépp ba pare léeg-léeg ñuy tagg nit di ko teg foo xam ne waa ji àggul foofu waa nag jàpp ne moom foofu la àgg parce que lañuy am sa poche lañ soxla waaw ka annaka badrun wal muluuku kawaakibun ida talata lam yabdu minhunna kawkabu xoolal <laughs> loolu al-Mutanabbi ko waxoon <laughs> amiru dawla la doon la doon la doon da kook ab amir kese la woon moom sax du xalifa jullit ñi <laughs> mu koy tagg naan ko ka annaka badrun yow yaa ngi mel ni yow buñ la gam gam gam léegi bon buñ la comparer ak ñeneen ñi quoi c'est que doo seen maas doo seen morom quoi loolu c'est c'est clair ndax yow en fait yow ka annaka badrun ka annaka badrun wal muluku kawaakibu ka annaka badrun wal muluku kawaakibu ida talanta lam yabdu minhunna kawkabu yow daal gis nga buñ la gam-gam lee di la déema comparer yeneen ñi ci des yeneen buur yi nekk fii di buur buur lu te duñ dara yow daal yaa ngi mel yow yaay weer wi mooy comme si ñuy comparer weer wi ak yeneen étoiles yi ci wet gi yeneen étoiles yi bala ñoo leer mooy weer wi dafa matagul muy weeru Badr waaw weeru mat sëkk nga xam ne ni muy rëy noonu te leer mel ni jant bu kiiwee lëndëm gi fépp a leer mu ne ko yow noon nga mel ñeneen ñi fi balbal lu yépp yeneen buur yii di buur buur lu yépp ay ay étoile lañ rek ci kaw asamaan si yow nag bés boo nee rey boo fenkee hein lam yabdu minhunna kaw ko bu dara dootu leen deseeti benn étoile dootu leen deseeti mooy dañuy suulu oh waaw waaw dañuy suulu ah! dañuy suulu dañuy suulu dañuy suulu ah, loolu rek mooy dañoo manoon yooyu di exagérer am nga loolu façon exagération la loolu façon exagération la léeg-léeg ñu wax nit loo xamante ne nii demewul noo mais ñu xas ko ba waa ji daanaka xaru ji lay def waaw daanaka xaru ji lay def mooy noonu lañ meloon de loolu nag gis na suñu journaliste yi xam nga loolu lañ yor am na ñoo xam ne dañuy dañuy mettre fin à leur vie parce que mbambum journaliste yi articles yi dul jeex waaw te buñ jàppee kenn dañuy xëy ci yow di ci gont waaw bu ñu jàppee kenn ci yow la xëy di ci gont di ci def lu ne gaa yi daal duñu baax moom kay jàpp mais jour bu ne ñu génn benn benn affaire ci ba mooy affaire bi day mujj nekk benn scénario benn fil conducteur lay am léegi nag par ndànk-ndànk la ñuy lañuy lañuy la sànni seen salve yi waaw di indi par ndànk mu te nag mooy te du nekk dëgg waaw